rahmatullahi alayhi fi matni al-arba'iin an-nabawiyya fi al-ahaadiisi as-sahiihati an-nabawiyya al-hadiisu al-awwal an amiiri al-mu'miniina abii hafsin umar bni al-xattaabi radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi wa man kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankihuhaa fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi rawaahu imaam al-muhaddisiin abu abdillah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughiira ibn bardizbah al-buxaari wa abul husayn muslim ibn al-hajjaaj ibn muslim al-qushayri an-naysaabuuri radiyallaahu anhumaa fi sahiihayhimaa fi saxiixayhimaa alladayni humaa asaxxu alkutubi almusannafa kon alimaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi parce que foog naa loolu waxuñu ko woon dafa juddoo dëkk bu ñu naan Nawaa bu tudd noo nele ca Shaam bilaadu Shaam Nawaa moo tax ñu naan ko an-Nawawi an-Nawawi voilà après la toxu dem Dimash la ànd ak ay waajuram nekk Damas moo tax summa gisoon nañ ko ad-Dimashqi voilà foofu la ca capitalu li nga xam ne mooy biladu Sham muy Syrie muy la Damas léegi kon mu def alxadisul awal am na ci yenn ma kii yi yenn yi dangay ngay gis nit ñi ñi ko def di ko utal ay unwaan mooy di ut ay ay titre xadiis yi waaye loolu al imam an-Nawawi rahimahullah moom deful loolu voilà am na ñoo xam ne par exemple man bi ma ci yor ci këyit par exemple da ngay gis ñenn ne ñu def bii hadis bu njëkk bi tudd ko bi a'malu binniyat ak ñeneen ñoo xam ne leneen leen ñu ko tudde waaye imam an-Nawawi ndax maxtuuta yi ma ci gis surtout yi nga xamante ne nii mooy bu turki boobale nga xam ne ku jàmbaare walillahi alhamdu wal minna nga xam ne ci maktaba uh, ustaz Muhammad hmm, ad-docteur Ibn Turki at-Turki rahimahullahu ta'ala wa hafizahu moom euh, loolu bu ma juumul mu ngi doon dund en tout cas bu yàggul xamaguma nag ay waaw hafizahullah ku jàmbaare la def ay taxrij ci euh, téere hadis yi maxtuuta bi nga xam ne moo nekk ci maktabaan bi loolu amu ci voilà mooy unwaan yooyu te ñenn ñi ko def booba gisee seeni téere ñoom dañu ne ñoom ñoo ko ci def voilà kon al hadithul awwal hadith bu njëkk bi waxoon na la juró ñeent fukki xadis la mais moom à vrai dire imam an-Nawawi rahimahullah quarante-deux xadis la ci def voilà waaw am na nag benn affaire boo xam ne dinañ ci ñëw insha allah te gisoon nañ ko ci muqaddima bi xam nga wax naa ne du bari dañuy tëb muqaddima bi mooy bëmbëstal mi mu def introduction bi bimu ne utal naa fi benn baat benn bunt boo xam ne ngir eh, takk li nga xamante ne nii mooy eh, Eh, eh, eh, yi sew ci maanaay dan lañ koy takkee nañ lañ koy bindee loolu it insha allah ci la ndax ginnaaw ba téere bi jeexee ca la def baab boobale ñu bari nag dañ koy bon manu ma ne saat gane en dañ ko dañ koy teg ne alors dafa bokk ci téere dafa def koo def ngir leeral ay baat yu nekk yooyu it insha allah dinañ ci ñëw kon mu ne alxadiisul awwal xadiis bu njëkk bi ci ñeen fukki xadiis yi mu indi mu ne an amiril mu'miniin mu ngi koy jële ci way ki nga xam ne mooy jiitu way ngëm yàlla yi ah muy Seydina Omar boo demee ci shara yi dinañ la wax lan moo tax ñu ko doon woowe loolu le abi Hafsin di baayu Hafs loolu moo doon dàkkantalam voilà dàkkantal mooy yi am kunya ay abu diw ummu diw yooyu mooy kunya laqab nag mooy comme bu ñaal Faaruq wala yu mel noonu voilà léegi kon mooy abi Hafs bàyyi Hafs léegi foofu yi boo demee ci shara yi boroom xam-xam yi dina nga gis foofu ñenn ñi ne parce que daa amoon doomam ju njëkk ju njëkkoon a am tamu génn dafa génn génn àddina Hafsa la tuddoon am na ñuy wax loolu am ñu ne déedéet parce que moom dafa jàmbaare woon Hafsu xam nga ci turu gaynde yi la bokk gaynde gaynde dafa bari tur ci arab waaw <laughs> voilà léegi ñu ne non parce que dafa jàmbaare woon moo taxoon ñu ko doon Abu Hafs ah bàyyi gaynde loolu lépp boo demee ci saraay loolu dina gën a leer walillahi alhamdu wal minna mu ne mel ni ñu ne ko waa kooku mooy kan mu ne Umar ibn Umar ibn al-Khattab Umar Seydina Umar di doomi ku ñuy wax al-Khattab radiyallahu anhu annahu nee na sami'tu waxoon naa la ci euh, euh, bi ñuy gis euh, Umdatul Ahkam te ni annahu yi même bu ñu ko bindul noonu lañ koy jànge waa loolu <laughs> waxoon naa la boo demee ci Alfiyatu Suyuti rahimahullah ak yooyu leeral na ak muhaddisuuna yi dañ koy leeral waaw ndax dafa am solo que ne li buñ buñ ko bindul yow yaa war a wax annahu boo koy jàng voilà annahu qaala que ne dëgg-dëgg moom de nee na moom Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne sami'tu dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne innama dëgg-dëgg lii kese moo am te loolu lii amut lii lii mooy lii la lii al a'malu gis nga jëf yépp binniyaati ñu seen yéene mooy moteur ba lay motooru jëf lay tax jëf ja am solo wala ñàkk ko mooy yéene ga ca ne waaw les actions ne que par intention la ko nasaraan bi waxe muy moom moom tubaab bi voilà wa innama te dëgg-dëggde li kulli imri'in ñeel na cam ne maa la nga xamante ne nii na moom la moom la yéene ku nekk la nga yéene rek ngay am faman ba loolu nag moo tax man kaanat képp koo xam ne dafa nekk hijratuhu ak gàddaayam ila allah jëm ca yàlla azza wa jalla wa rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo tax nga yëngu sa gàddaay ba nga gisee nit ñuy jóge Makka di dem Medina wala loolu ba ba mu xewee noonu wala bi mu xewee yow daal nga gàddaay gis nit ñuy dem fenn nga dem bu dee de kooku la tax mu dem mooy yàlla ca yàlla ilallahi ca yàlla la jëm wa rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kooku dina ko leer ne fa hijratu kooku gàddaayam ilallahi dina dem ca yàlla mooy yàlla nangu na ba sam de wa rasuuli ak ndawam ba sallallahu alayhi wa sallam mooy dina am la taxoon mu jóg dina am yàlla dina am ndawam bi ku am yàlla am yonent bi sallallahu ku am yonent bi sallallahu am yàlla voilà léegi nag wa man kaanat képp koo xamante ne nii hmm, moom nekk na hijratuhu li nga xam ne mooy gàddaayam moom dara taxu koo jóg lu dul li duniyaa la yéenéen daal li ko tax a jëkk ak di yëngoom yéeg ñëw gàddaay yëpp nekk lu dul li duniyaa ngir àddina goo xamante ne nii yu suñu boha mooy mbiru àddina intérêt àddina bu tax moi moo xam ne moo tax moom ba nit ñi gàddaay mu gàddaay ndeke loolu lële mooy lu mu euh, àddina ah mbiru àddina gu mu bëgg a jote moo tax mu ñëw mu gàddaay am imra'atin yankihuha wala ab jigéen boo xam ne moom la bëggoon a takk mu gàddaay mu ne ah naa ca tegu wala ab coroom la mu daal di koy tegu woo it mooy beneen ko dem ah jigéen boo xam ne dafa génn te góor ga dem nga gàddaay moo tax mu dem loolu benn la yankihuha boo xam ne moom la bëgg a takk moom la bëgg a marier fa hijratuhu kooku dina ko leer ne ak gàddaayam ilaa ma haajara ilayhi moom ca la mu gàddaay jëm ndax amut solo moo tax ah nekkul ci li ëpp solo voilà moo tax nekkul sax di ko tudd ilaa moom dina am li moom daal gàddaayam la mu am mooy mu ah mooy bu ko amee lii obligé wul nekk par force mu am keneen man ngaa dem femme bi <laughs> ne la puusal ne daal di keneen denc ko wala àddina goo gële nga bëgg am yaxantu la woon ak yooyu nga dem doo ko am voilà mooy. <laughs> voilà ila ma haajara ilay kon foofu la yaxu xadiis bi yam yii la yonente bi alei satu salaam wax mu ne rawaahu al imaam an mu ne rawaahu hadis bii nag soloo na ko de imaam al muhaddisiin ñaari imaam ñaari njiitu muhaddisuuna yi mooy bu xam-xamu hadis muhaddisuuna yi ña koy toppatoo seen ñaari imaam yu mag yi voilà ñooñu la seen njiit yu mag yi mel ni ñu ne ko mooy kan mu ne Abu Abdillah ci ci njëkk mooy Baye Abdillah looloo doon kunyaan moo doon dakkantalam moo kan la nan la tudd Muhammad ibn Ismaïl Muhammad la tuddoon di doomi Ismaïl ibn Ibrahim di doomi Ibrahim ibn al-Mughira Ibrahim boobale di doomu ku ñuy wax Mughira ibn Bardizba Mughira boobale di doomu ku ñu naan Bardizba al-Bukhari ko ñoo woon dëkk bu ñu naan Bukhara fële ca Ouzbékistan voilà muy Bukhari muy al ca Bukhara al-Bukhari ku fa dëkk muy al imam al-Bukhari lii mooy turam waxoon naa la fan yéene dina ci ñëw ci hadith bu njëkk bi wax la na la tudd mu ne kooku kay mu ne wa Abul Husayn beneen imam bi mooy wa Abul Husayn baayu al Husayn dakkanta la ma ngoog mel ni mooy kan mu ne Muslim ibn al Hajjaj kooku mooy Muslim du doomu ku ñuy wax al Hajjaj ibn Muslim Hajjaj boobu du doomu ku ñu naan Muslim al Qushayri ko joo woon ca waa wooy waa Qushayra koogale voilà an Naysabur yi nga xamante ne nii ci waa Nisapur muy Naysabur foofu la ca bilaadu Xuraasaan fii saxiixayhimaa ñoom nag ñu ngi ko soloowe ci seen ñaari téere yi nga xam ne yi mooy dañ cee chartal engagé wu ci daal dina ñoom lu wér kese lañ ciy dugal alladayni ñaar yi nga xam ne huma ñaari tóodo yoo yële asaxul kutub mooy yi gën a wér yi almusannafa yi nga xam ne moom lañu ñu taalif léegi nag kon ñu jàll ci xadiis bi ci tegu al imaam an-Nawawi mu ne alxadisu saani an Umar radiyallahu ta'ala anhu aydan annahu qaala baynamaa nahnu inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin iz tala'a alaynaa rajulun shadiidu bayaadi thiyaab shadiidu sawaadi sha'r laa yuraa alayhi atharu safar wa laa ya'rifuhu minnaa ahad xataa jalasa ila nnabiyi sala allahu alayhi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaca kaffayhi ala faxidayhi wa qaal ya muhammad sala allahu alayhi wasallam axbirnii an al-islaam fa qaala rasulu allahi sala allahu alayhi wasallam al-islaamu an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqiima as-salaata wa tu'tiya az-zakaata wa tasuuma ramadaana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabiila qaala sadaqta fa'ajabnaa lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qaala فأخبرني عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aaxir wa tu'mina bil qadari xayrihi wa sharrihi qaal sadaqta qaal fa axbirnii anil ihsaan qaala sallallahu alayhi wa sallam an ta'buda allaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak qaal fa axbirnii an as-saa'a qaala sallallahu alayhi wa sallam mal mas'uulu anhaa bi a'lama min as-saa'il qaala fa axbirnii an amaaraatihaa qaala sallallahu alayhi wa sallam an talida al-amatu rabbatahaa wa an tara al-hufaata al-'uraata al-'aalata ri'aa'a ash-shaa'i yatataawaluuna fil bunyaan qaala summa intalaqa falabistu maniya summa qaala lii sallallahu alayhi wa sallam yaa Umar atadrii mani saa'il qultu allahu wa rasuluhu a'lam qaala sallallahu alayhi wa sallam fa innahu jibriilu ataakum yu'allimukum diinakum rawaahu muslim kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala muy indi ñaareelu xadis bi ci eh, quarante-deux xadis yi ci li nga xam ne mooy ñeen fukk xadis yi ñaar léegi nag mu ne al xadisu saani ñaareelu xadis bi an Umar mu ngi koy jële ci kim jële woon xadis bu njëkk bi di Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne an Umar jëlenen ci Seydina Umar radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom aydan ba léegi ndax moom lañ jële woon bu njëkk bi annahu qaala neena baynama nahnu ñun daal su dafa am benn benn jamono daal mooy dañoo mas a nekk voilà baynama daal dañoo mas a nekk daal nahnu mooy daja daa nahnu fekk ñun boobale nahnu ñun inda rasulillahi ñu nga woon fa ndawal yàlla li toogaaleeg moom sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin benn fan benn bés is ci noonu rek su dee alfujaa iya jekki rek tona daal di fenk daal di feeñ daal di génn aksi alayna ci ñun rajulun benn góor boo xam ne shadidu bayaadi siyab moom shadidu ku tar bayaadi siyabi weex weexaayu weexu ah yéreem yi làmbaay yamu sol yamu nga weex tal waaw xanaa moom la français naan dune ah d'un blanc immaculé shadidu sawadi sha'r waaye tar du tar sawaadi sha'r mooy ñuulaayu bopp ba dafa ñuul kukk laa yuraa alayhi atharu safar te waaye nag li ci jaaxam mooy mu ku ko xool ñun seetlu ñu ci seetluñ ci moom jeexitalu tukki daal waaw wala yaarifuhu te kenn xamu ko te xamu ko min naa ci ñun ña fa woon ñun saxaaba yoo yële radiyallahu anhum ahad kenn xamu ko voilà xam nga yii yéene la ndax <laughs> ah désert bi koo xam ne dëkkul ci dëkk bi ñëw sol yëre yu weex hein bopp bi karaw gi ñuul kukk poussièreul karaw gi poussièreul yére yi takkul pëndul ah mu acci te kenn xamu ko fi ndax kii dëkkul ci dëkk bi ah waaw moom la moom lay leeral mu nekk ne ko nag bi mu ñëwee nii daal la mel mooy leeralal ñu def nañu description bi melal la nañu ko xatta ba ni nga xamante ne nii jalasa lay ñëw toog waajoo jële ilan nabi ñëw ba ci yonente bi alay saa saam fi yonente bi alay saa saam mu ñëw ba foofu toog fa asnada mu daal di wéer rukbatayhi ilaa rukbatayhi jël ñaari óomam ah daal di koy sësale ah ci óomu yonente bi alayhi salaatu wassalaam wa wada amu daal di teg kaffayhi ñaari tenqam ala fakhidayhi ci ñaari poojam léegi nag lii ku mel ne al imaam an-Nawawi rahimahullah bi muy saraa xadiis bii nii moom dane ah <laughs> ci al-Minhaj dane loolu mooy moom ah, mooy sa sa sa sa imaam Muslim moom nii ci boppam bi muy saraa sa imaamu Muslim ci al dane waa ci pooci boppam la teg li nga xamante ne mooy ñaari tenqam waaye ku mel ni ñoom al imaam al-Hafiz ibn Hajar ak yeneen boroom xam-xam ñoom dañu ne ah ah bukkudu loolu rek déedéet am na am na yeneen hadith yoo xamante ne nii leeral nañu hadith yoo xamante ne nii yu ma comme yu Mawlana Ibn Abbas yi leeral nañ foofu que ne moom ñaari tenkam ci pooj yonent bi alayhi salaam la ko teg voilà mooy dafa ñëw sësale ay oomam ci oomu yonent bi alayhi salaam jël ñaari tenkam teg ko ci. pooj yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax loolu moo tax ñu am ñu bari ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne loolu mooy li gën a dëgër parce que loolu moom la xadiis yeneen xadiis ñoo ñëw di wax même affaire bi leeral ne waa ji déedéet dafa moom ay tànkam ci yonent bi alayhi pooj yonent bi alayhi salaam la ko teg mooy da ko teg yi tànkam yi noonu léegi nag kon mu ngi noonu wallahu ta'ala alam wa qaal mu ne waajooju bañ defee lii daal di wax mu ne ko ya Muhammad ñëw woowe ko turam bi nga xam ne moom la ko ay waa këram tudde ya Muhammad mooy yow mii nga xam ne yaay Muhammad ci ëpp lu ñuy sant ci kaw suuf waaye mooy ci ëpp lu ay melo yu rafet yi tax ñu koy sant ta moo dàq sant islam kon nag axbirni anil islam sallallahu alayhi wa sallam axbirni yal nag ma mooy xabaare ma anil islam dama ñëw di laaj man mii de damaa bëgg nga xabaare ma ci li nga xam ne mooy ak wommatu l'islam laa bëgg nga xamal ma mooy lan fa qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne al islamu ne l'islam di nga laaj muy wommatu gole la soumission totale xam nga mooy lan an tashhada an la ilaha illa allah mooy nga seede na amul benn buur lañ war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di lori neen illa allahu ku dul borom bi tabaraka wa taala wa anna muhammadan ta nga seede ne saydina muhammad bi man mii ngay laaj ah sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndawal yàlla la yàllaa ko yónni ci jaam yi wa tuqima salaa nga taxawal li nga xamante ne nii mooy julli wa tu'tiya zakat ngay joxe li nga xamante ne nii mooy zakat di génn ci seen alal yi loo xamante ne nii la ci borom bi farataal ngeen joxe ko wa tasuma ramadan ba pare bokk na ci ponk ci ci li nga xam ne mooy l'islam boo gële mooy ngay woor li nga xamante ne nii mooy weeru koor wa tahujjal bayt nga daal di mooy beneen nga daal di aj li nga xamante ne nii mooy néeg ba néeg ba nag buñ ko waxee néegub yàlla baa tax muy baytullahil haram muy makkatal musharraf mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima kon wata xujja nga aj albayta néeg ba in istata'ta ilayhi sabila ndeem man nga ko ilayhi dem fa sabila benn yoon wala benn yoon kese mooy farata ci ko man kon nag qaal waa ji ne ko nag sadaqta ah wax nga dëgg de léegi nag saxaaba ya ñoom Seydina Omar ña fa newoon nee na ah radiyallahu anhum fa ajibna lahu ñun nag ñu daal yéemu daal way way yéemu nañ ci waa jii de yasaluhu moom lan lay ñëwee di laaj yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi alayhi salaam tontu wa yusaddiqu mu ne ko wax nga dëgg kon kii daa mel ni kon mooy ah kii daa mel ni kon kii li muy laaj est-ce xamu ko <laughs> voilà <laughs> ah <laughs> parce que moom xam nga kuy laaj loo xamul biitu ñëw laaj ñu wax la waaw moom mooy as-sadiqul masduq ban bu ko waaji xamul waaw moom moom bu xasee wax loolu wa waaye mooy li leen yéen mooy en général nit du laaj loo xam ne xamul ci dara ñu tontu ko mu ne ko ah ah lii nga tontu nii la. voilà <laughs> mooy kii nii ah ñu wéemu ci moom de qaal léegi nag waa ji daal di ciy teg ne ko fa axbirni an iman ne ko nag xabaare ma yow mii di saydina muhammad alayhi salatu wassalam anil iman wax nga ma l'islam léegi nag xabaare ma xamal ma anil iman ci li gëm yàlla moom mooy la croyance ah be ah allah mooy lan lan mooy gëm qaal yonente bi alayhi salatu wassalam an tu'mina billah mooy bi njëkk ah ngëm yàlla mooy da ngay gëm yàlla wa malaa'ikatihi gëm malaakaam yi nga xamante ne moom moo leen bind ci leer alayhimu salaatu wassalaam wa kutubihi gëm téere yàlla yi nga xam ne moom la wàcce wa rusulihi gëm ci ndawam yi yonent yi nga xam ne ñoom la wàcce téere yoo yële ak ñi mu yónni alayhimu salaatu wassalaam wal yawmil aaxir nga gëm tamit li nga xam ne mooy bés bu mujj ba muy bésu yawmal qiyaam taxawaay ba wa tu'mina bil qadar waaye nga gëm li nga xam ne mooy dogal dogal le destin que yàlla mooy dogal lu xew yàllaa ko dogal xayrihi ba ca baax baax ci yow ta baax wa sharrihi ba nga xam ne moo safaanoo baax moo metti ci yow ah boobu it bu neex de bu naqari bi yëpp nga xam ne yàlla nga gëm loolu que ne la voilà qaal waa ji ne ko ah sadaqta waxati nga dëgg yow mii di saydina muhammad alayhi salatu wassalam qaala mu teg ci waa ji ne ko fa axbirnii waay waay waay kon nag xabaare ma anil ihsaani ci rafetal wala mooy rafetal nag léegi comme que wax nga ma l'islam wax nga ma lan mooy liimaan léegi wax ma waay lan mooy l'ihsaan rafetal taaral qaal yonente bi alayhi salatu wassalam tontu ko ne ko an ta'budu allaha ka'annaka tara ne ko rafetal daal mooy lan an ta'buda ngay jaamu allah borom bi wa taala di ko wéetal ka'annaka comme yow taraahu nga mel ni koy gis fa in lam takun nga xam ne in di ko gis moom borom bi wa taala fa innahu dëgg-dëgg moom da yaraaka mu ngi lay gis ci sa lépp amul sa lenn daal du ko umpude mu ngi lay gis qaal waa ji ne ko fa axbirni ani saa waa léegi nag xabaar ma saa saa bi nga tudd ci mbir yi ne wa yawmil aaxir léegi nag wa fa axbirni xabaare ma ani saa ci euh, waxtu wa voilà moom buñ nee waxtu wa moom yawmal qiyaam lañ ci jublu ndax booboo tax ñuy wax waxtu yi nii ñu am ci àddina yëpp day jàll moo yooyu moom taxul ñuy wax waaye bëli moom saa voilà moo tax wolof ne ko saa moom ma la léegi nag xabaare ma bés boobale nag xaal léegi mooy ah kañ la ak yu mel noonu xaala mu ne ko mal mas'uulu anha nekkul ki nga xam ne moom lañ koy laaj de di ko laaj saa nekkul bi a'lama dinu koo xam mina saa'ili ci ki koy laaj voilà mooy ki koy laaj ginu koo xam ki nga xam ne moo koy laaj <laughs> voilà léegi xaal léegi nag yonent waa ji ne ko waa léegi kon baax na fa axbirnii léegi kon nag xabaare ma an amaaratiha ci li nga xamante ne mooy mandargaay saabo comme que wax tontu nga ma lii léegi tontu ma <laughs> léegi léegi dama lay laaj beneen xabaare ma kon maa ngi lay ñaan du lañ lay forcer na la par force non day ñëw di wane jàngale nan la ñuy jàngale nan la ñuy laaje voilà fa axbir nii kon nag maa ngi lay dagaan di la ñaan nga daal di may xabaare an amaratiha ci mandarga ya te signe ya nga xamante ne ñu buñ ko gisee rek xam ne saawa ngi jege xaal yeneen ci bi alayhi salatu wassalam ne an tanid al amatu rabbataha mu ne ko bokk na ci mandarga yi lii wane boo ko gisee xamal ne saa soreetul an talida mooy mu jur al amatu jigéen bi rabbataha boroomam voilà mooy jigéen boo xam ne baara yoo xam ne dañuy jur doom seen doom yi mujj nekk seeni sang boo gisee ndaw si jur sangam voilà nga xam ne loolu moom boroom xam-xam yi woo demee ci saraa yi dina yox ku nekk nañ ko dégg xadiis yooyu ak wax wii dal la loolu waaye daal mu ngi noonu le wa antara waaye it boo gisee lii te nga gis alxufaat al ora ñi nga xamante ne nii ñoom amuñu woon sax daal lu ñuy sol al nga xam ne daanaka amuñu dañoo rafle daanaka mooy seeni yére ñu solee yére it mooy daanaka yére liñ ci am bariwul ta sax daanaka buñ solee daanaka seeni awra di feeñ ndax ñàkk ci am bañ boo tax daal al ora nga xamante ne dañoo rafle al ala nga xam ne alaala wala mu ngoog mooy ñàkk ria asha nekk ñi nga xam ne sàmmkatu ah gàtt yi nga gis gaa yoo yëlee yatatawaluna fil bunyan ñuy jëkkalante ci tabax yi quoi ku nekk di jaay ne léegi kenn ñuy concurrence rek kan moo dàq teg ah burju sàngam voilà nga ngay gis réew yoo xamante ne nii mooy ah, xoolal nga xam ne ay désert la ñoo xamuñ woon yii yëpp mooy dañoo ñàkkoon nekk ñu ñàkk ñooy dañoo nekk ñoo xam ne daanaka ay dàll sax doonuñ ko woon sol voilà nekk mais léegi borom bi xabeer yi àddina borom bi ubbil leen ay xéewal léegi lan la ñuy def ñu ciy njëkkante ku nekk di gaay ne maa dàq tabax man maa yor tuur bi gën a rëy génn bi wala man nii nga xam ne bi ma amee wala man ay kër yu bari di jëndi terrain di jëkkalante ku nekk ñoom daal ñépp ak takaasuru bale alxuraan doon wax nga gis ñuy jëkkalante fil bunyaani ci tabax yi nga xam ne mooy économie des pays pauvres <laughs> voilà goo leen gisee ñépp ñu ngi bétonné rek di bétonné rek voilà léegi tax foo bétonné waaye yow loolu loolu daal léegi joolu sax dem leen ci saraay ah léegi nag xaala ñuy jëkkalante ku nekk di jaar di yuqamte ko sa bopp ci tabax yi yow bëggoo ko la féete kaw waaw ku nekk deux étages sax nga dóor xaw ma duplex lan ak lan gaa yi xaw ma lan waaye yow yooyu gaa di wax man keroog laa dem gaa yi dégg ñuy wax yooyu man yooyu yépp ay ay ay notion la yu ma réeroon quoi yoo xam ne man dama koy dóor a découvrir voilà ay ñaari ñaari étage nan lañ koy wooy fàtte naa sax tout besa bi boo tax bëggatuma ci aventure wu <laughs> ay xam ne man mii saway <laughs> léegi nag mu ne waa ji ne léegi nag Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne summa intalaqa léegi nag waa ji bi mu laajee yii ba pare léegi nag ba yonent ba saa saam tontu ko mu wuy mooy wane gannaaw dem waa ji jóg dem falabistu maniya nee na ma daal di sax eh, ab biir voilà léegi boo demee ci saraay nag dinañ la wax ndax si am na ñeneen ñu ko sa ñu ko soloo ci saxaaba yi comme Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu léegi maliya bi est ce que mooy ca sa après juste après wala quelque fan la voilà loolu noonu boo demee ca saraay dinañ ko gis léegi summa qaala lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ma saxee daal ab ab biir yonent bi alayhi salaatu wassalaam summa ginnaaw yi qaala lii mu wax ma moom alayhi salaatu wassalaam ne ma yaa Umar woowe ma sama tur ne ma Umar e yow Umar atadri radiyallahu anhu atadri ndax xam nga man as-sa'il est ce que xam nga ci fi ñëwoon doon laaj xal fi xam nga laajkat bi qultu nee na ma ne man sayyidina Umar radiyallahu anhu allahu wa rasuluhu a'lam ne allahu borom bi tabaraka wa ta'ala wa rasuluhu wa ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam a'lam ñoom dañoo ñu xam voilà ñoom daal ñoo xam man mooy delloo xam-xam yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam qaal nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam tontuma ne ma fa innahu jibril ne kooku de moom mooy jibril ah mooy kooku seydina jibril la de alayhi salatu wasalaam ataakum daf leen a dikkaloon yuallimukum doon leen jàngal diinakum seen dundin wi nga xam ne seen tëralin wii ngeen xam ne mooy seen dundin seen rëddin seen mode de vie bi leen seen boroom tegal te mu indi ko moom la leen doon jàngal kon mel ni te doon laaj waaye moo waral tontu yonent bi saa saam kon moo ngi mel ni moom moo doon jàngale al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne rawahu muslim mu ne hadis bi rawahu solo na ko andi na ko ci téereem ba di sahiham ba muslim di al imam muslim mi nga xam ne waxoon na la turam